sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baabi saalis baabu sabr. wa an abii yahyaa suhayb ibn sinaan radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala qaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu xayr walaysa daalika li ahadin illaa lil mu'min in asaabathu sarraa'u shakara fa kaana xayran lahu wa in asaabathu daraa'u sabara fa kaana xayran lahu rawaahu muslim. kon al imaam an-Nawawi rahimahullah mu yónni ñetteelu xadis bi ci buntu bi mooy xadis numéro ñaar fukk ak juróom ñaar muy xadis vingt-sept mu ne abi yahya mu ngi koy jële ci bàyyi yahya looloo doon la woon boo xam ne dàkkantalam moo doon bàyyu yahya nu mu tuddoon ibn sinaan di doomi sinaan radiyallahu anhu hmm? ruumi <laughs> ah, saabiqu ruumi al-Qurashiyu mawlaahum radiyallahu taala anhu sayyidina Suhayb bu mii bokkoon na ci ñu doon sonal bu baax biir Quraysh bu muy dóora tuub bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di door a woote sayyidina Suhayb loolu la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax rabiha al-bay'u Aba Yahya keroog bi yoo xam ne ci la doon gàddaay <laughs> waaw Quraysh comme que ay ay fett ak i ay jaase la doon defar looloo doon métier te kay fet ay flèche waaw Quraysh daal du koy kar comme que dañ noon bu fi kenn génn waaw ceinture leen na ngeen nangeen ngeen na ngeen na ngeen wattu bu baax yoon yi bu kenn génn fii di dem Yasrib di fe léegi di fekk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam Seydina Suhayb di génn di dem gaa yi daf ko ñoom Abu Jahl ne ko hee <laughs> yow biñ fi ñëw soxlu ko nga woon fii mooy ab doxandéem nga fi Makka sosoo woo lépp loo fi am yow ab doxandéem nga boo xam ne amoo woon dara waaw lépp nag loo am lool fii nga ko liggéey waaw léegi nag yow moom yaa moom sa bopp ah bii nañu bees ñëw nii ci dëkk bi woote nañ ko fi nga toog ko waaw boo neexee mais à condition que alal ji ñu fi la moom fi nga koy baax mu ne mu wax leen ah. ndax ndax avant waa Quraysh di kii lool mooy da leen wax lu leer gaa dañ koo kar mu ne leen gis ngeen nag xam ngeen ma bu baax man ay flèche laay liggéey ak yooyu te gis nga bés bu ngeen mën a rek jàpp noonu delloo ma gis nga flèche yi nekk ci man sama arc bi lépp lu ci nekk dinaa ko décharger seen kaw te xam ngeen ma de mooy na ba ba ma flèche te ma ko naaw te te ma ko laal may defar flèche yi xanaa loolu kay xam ngeen ma <laughs> léegi ñoom jë ñoo amul jëlin ne la waaw yow sax yow moom de façon yow léegi yaa moom sa bopp de toute façon yow doxandéem ko boo xam ne ñu fi ñëw amoon dara waaye nag da ngay jàppale da la xam ah léegi alal bi mu fi kii bàyyi ko ku jox leen lim mu jotoon a ak wax leen alalam biir màkk ñax ka koyoral ñu dem jël ko voilà ñu bàyyi ko mu dem mu jaay lépp ci yoonu yàlla bàyyi leen ko ñoom. ba mu agsee di dugg si rek si yonent bi saa saam teeru ko gis ko ne ko rabihal bay'u Aba Yahya ne ko sa njaay ma nga njaay ku ko xamal yonent bi saa saam dafa nekkoon foofu new ko borom de boromam moo ko xamal mu ne ko rabiha todowu na bénéfice wu na mi nga def Aba Yahya li nga bàyyi dara taxul waaw lu dul sa ah jaay moom tonawu na pare ñàkk lépp lu mu amoon génn ci alalam yépp muhajiran ila allahi wa wa rasulihi di gàddaay jëm ci yàlla ak ndawam bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi alhamdulillah sayyidina abu yahya sayyidina suhayb ibn sinan mu ne nag kon hadith bi ci moom la ko jële wa an abi isa yahya mu ngi koy jële ci bàyyi Yahya Suhayb ibn Sinan di Suhayb di doomi Sinan euh, boo gisee nag euh, nekkuñ di taxaw ci saxaaba yi nii mooy walillahi alhamdu wal minna <laughs> ci siira defoon nañ ñoom ñii ñépp seen tarjama bariwul ñu ñuy romb ci saxaaba yi fii te duñ nekkul ne woon gisoon nañ leen moo tax daanaka Seydina Suhayb li <laughs> sa waxeel daa kii rek may ma nekk di wax noonu waaye yooyu yëpp war waruma ko ci woon a wax kon waan abi Yahya mu ngi jële ci baay Yahya Suhayb ibn Sinan di Suhayb doomu Sinan radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na ajaban li amril mu'min ay way ajaban yéemu li amril mu'min ci mbiru way ngëm yàlla gi way ngëm yàlla gi daal ay mbiram moo jare moo moo moo moo étonnant rek moo jare yéemu lu tax inna amrahu ndax mbiram way ngëm yàlla ji kullahu léppam lahu xayra la ngir moom waaw aji ngëm yàlla léppam yiiw la ngir moom yonent ba lay saa saam nag daal leen mu ne wa laysa dhalika li xam ne dafa gëm yàlla dëgg dëgg gëm yàlla xam nga woneer yi rek ku nekk nar a yuqamtiku eh, naan man comme que man moom jullit la ay kon man déet yeneen tuwaay saa saa ne ngëm yàlla ci gëm dëgg-dëgg walay sa te déet daalika lii ma wax fii li ahadin ñeerul kenn illa lil mu'min lu dul ki nga xam ne dafa gëm dëgg-dëgg ngir yàlla dafa gëm yàlla dëgg-dëgg lu tax léppam nekk yiw mu ne ndax moom te mu yéemu te mu yéeme mu ne in asaabathu sarraa'u shakara fa kaana xayran lahu in asaabathu bu ko laalee sarraa'u mbégte nouvelle bu neex ndogal bu neex yàlla defal ko ay mbiram di dox bonheur ñëw lu muy def moom waxul bokkul ak ñu naan jaaf jaaf waay moo xamoon naa ne dama ci génn tey yow déedéet moom lañ doon wax suku sujudu sukri keroog ah ci qissatu sayyidina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu joxoon nañ fa exemple bi ko nouvelle bu neex bi ñëwee ah lu dafa sujud sant boroomam muy sujud de shukr sujud bi nga xam ne la prosternation pour rendre grâce Allah le Seigneur qui t'a qui t'a vraiment quand même defal xéewal yu bari yi nga ko grâce bañ a jàpp ne di wane sa bopp bay jéem a suul ki nga xam ne mooy al-mun'im mooy ki nga xam ne moo la xéewale déedéet way ngëm yàlla gi moom in asaabatu sarraa'u bu ko lu neex laalee shakara day sant yàlla ba mu santee yàlla nag fa kaana xayran la santam boobu nekk li gën ci moom waaw ndax borom bi la in shakartum la azidannakum wat naa ci yàlla ne yéen sama jaam yi la in shakartum wat naa ci sama bopp mooy borom bi waaw bu sante la azidannakum wat nee ne dinaa leen dolli man seen borom waaw wala in kafartum loolu muy beneen bi waaye daal la in shakartum kon bu sante borom bi dolli leen borom bi wax na ci hadiisul boo xam ne nee na maay toogaale ki nga xam ne moo may tudd di ma tudd di ma ma sant waaw kon yiw lay doon ngir moom ash-shukr waaw wa qalilun borom bi nee na wa a néew akbar lu néew min ibadiya ci sama jaam li ashakuur ñoo nekk cantaakoon yàlla dëgg-dëgg waaw kon nag képp koo xam ne yow bu loolu neex laalee la ngay def da ngay delloo njukkal sa boroom xam ne moom la même bu la nit ñi di duut baaraam ak wax yow nga leen naan du man de boroom bi te mu nekk loo xam ne lu sincère lu nekk rek ay affaire parce que nit ñi fi ne mais fa xol nga xam ne lii sa borom la dellu ci moom kon aji ngëm yàlla ji in asaabatu sarra lu ko bégloo bonheur shakara day sant yàlla fa kaana xayran la mu nekk yiw ngir moom waaye wa in asaabatu darra bu ko ay weñ so malheur lool daal di dalee sabara mu muñ lëkkaale la am suñu bunt bi mooy muñ mooy àddina bi du rek borom bi da lay defal lu neex lu kese kese kese tout le temps muy neex déedéet léeg-léeg di bëgg dara doo ko am léeg-léeg natt bu naqari daal la waaw bu boobaa rek borom bee la ko teg ngir natt la xool kon nag wa in yàlla yi de ko laalee dara ay weñ so waaw li nga xam ne malheur la lu metti la lu ko dal ci yaramam wala ci alalam wala ci ay mbokkam walla yooyu lu muy def samara mu muñ delloo lépp ci borom bi waaw wa bashir as-sabirin la borom bi wax dëggalal way gëm way muñkat yi alladina ida asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nee na dëggalal way muñkat yi nga xam ne bu leen musiba dalee lu ñuy wax inna lillahi ñun de borom bi rek dong lañu ñeel waaw moom lañu ñeel moo ñu moom te mooy suñu borom te moo ñu fi indi wa inna ilayhi te ci moom dong raaji'uuna la ñuy dellu waaw delloo lépp ci seen borom muñ xam ne waaye man jaam laa sama borom bi ma bind mooy xool lu ko soob teg ko ci ji ko jaarale si man démb nag jaarale woon la neex ma santoon ko tey mu jaaral lu metti mu muñ ko ngir moom mu ne bu defee lool dafa kaana mu nekk muñam ngoo gële xayran la ah moo gën ci moom waaw waaw ndax gisoon nañ bi al imaam doon ubbi ci verset yi nga xam ne moom la doon ni wala man sabara wa ghafar inna dhalika la min azmi al umur kon nag ku muñ rek googu fa kaana mu nekk xayran lahu moo gën ci moom mu bii de wan wax nañ le taalibe buntu bi ne waaw ko muslim al imaamu abul hajjaaj muslim ibn al hajjaaj abul husayn abul husayn abul husayn muslim ibn al-Hajjaj ibn muslim al-Qushayri an-Naysaburi rahimahullahu ta'ala ak sëriñam al imam ad-Darimi ak beneen sëriñam al imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alayhima kon al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qala lamma saqula annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ja'ala yataghashshaahu al-karb faqaalat Faatimatu radiyallahu ta'aalaa anhaa wa karba abataahu faqaala sallallahu alayhi wa sallam laysa alaa abiiki karbun ba'da al-yawm falammaa maata qaalat yaa abataahu ajaaba rabban da'aahu yaa abataahu jannatul firdawsi ma'waahu yaa abataahu ilaa jibriila nan'aahu falammaa dufina qaalat faatimatu radiyallaahu anhaa ataabat anfusukum an tahfuru alaa rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam at-turaab rawaahul buxaari rahimahullaahu ta'aalaa kon al imaam an-Nawawi muy wax ci xadiis numéro vingt-huit muy ñaar fukk beeg juróom-ñett mu ne waa an anasin mu ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne moom moo mooy Seydina Anas gisoon nañ ko fi ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu al-Ansari xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa radiyallahu ta'ala an Seydina Anas mu ne kon mu ngi jële ci xadiis bi ci Seydina Anas annahu qaala nee na lamma saqura bi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ci la ta ah feebaram bi diis lool mooy tar lool waaw feebar bi tar lool ci yonent bi alayhi salaatu salaam mooy feebar bi mu génn àddina lamma saqula an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ja'ala yataghashsha mooy yonent bi alayhi salaatu salaam da doon jekki mel ni ku ku nelaw ndax feebar bu tar mu mel ni ku ku ku nelaw. waaw euh, bi ñu doon gis ci siiram gisoon nañ bi muy waaj a génn àddina nga xam ni bi mu nee ndax nit ñi bi mu jógee waa ba bëgg a jiite ji bu jógee daal bu jógee ndax nit ñi ko déedéet mu dem sanguwaat so mu ko ndox mu sanguwaat jógaat bu jógaatee daanuwaat mel ni ku nelaw moom feebar bi dafa taroon lool waaw ci la ko Seydina Sa'd Abi Waqqas doon euh, kii Seydina euh, Sa'd ibn Malik euh, Abu Sa'id al-Khudri naan bi ma laalee ak Seydina al kii Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala naan man bi ma laalee yonente bi alayhi salaam yaram waa ngi ni mii yonente bi yaram bi comme day lakk man mais bi saa salaam bi sa feebar bi métti na di mais xanaa kon lii mu ñëw yow mu ne ko yonent ma ne saasaam ne ko waaw parce que ñun dañuy dañuy support mooy borom bi dañuy teg feebar bu gën a metti yéen li muy teg euh, euh, jullit normal aw kama mu ne ko waaw mu ne ko ndax lu ndax ndax borom bi dañuy jox ñaar suñu aj suñu pay aj rey bi mara tey bi ñaar la koy def dañu koy fuur ni lu ëpp fuuf ñaar waaw te ca la doon wax euh, kële Seydina Sa'd ibn Abi naan ko mi gën a natt mooy al anbiya mooy yonent yi alayhi salaam moo tax ngeen ci yéen di ma dal sama feebar metti bokkul ak feebaru kenn ci yéen léegi nag mbir mi tar ba moom jaala yatarashaahu waaw waaw dañu ne ne ku ku nelaw rek mel ni koo xam ne nekkatu fi lan moo ko doon teg al kar bu tar tar metti metti metti bi waaw fekk sayyidatu Fatima radiyallahu anha ndax dafa doon ñëw tous les jours di xool ci baayam nii nga xam ne feebar bi tar fekk mu ngi nekk sayyidatu Aïsha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha fa qaalat Fatimatu sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne bi mu gisee baayam xaal bi mu nekk yeneen tool yi sax sax mbir mi ni mu tare ci moom mu ne waa karba abata ah woo waaye taraayu li nga xam ne sama baay di yonent baay saar saar mii tëdd moom moom moom mii de lii nga xamante ni nii mu ngi koy jànkonteel ci ay mettit waaw woo naa waay waay waay mettit gi waay waay mettit gi yonent baay sama baay di di jànkonteel yonent baay dégg ko ne ko fa xaala mu ne ko malgré feebar bi metti na ba mu koy dal moom mu ne ko laysa ala abiki karbun ba'da al yawm ne ko Fatima ne ko ne ko laysa ala abiki nekkul dootul dal ci sa baay di man alayhi salaatu wassalaam karabun tar-tar mettit bandel yow mi ginnaaw bis bi mooy mettit gii may dal nii bu ma ci jógee rek dootoo am mettit mooy sa baay dootul jànkoonteel mettit gu mel nii waaw loolu mooy la mooy mu koy tàgge boppam waaw waaw loolu mooy lan mooy mu koy tàgge boppam que bu ma jógee ci feebar bii moom mooy ci laay faat waaw mu ne nag sayyidatu Aisha moo affaire bi gudd na ah sayyidina Anas mu ne radiyallahu anhu mu ne falamma maata ndax dafa doon ñëw lu bari benn bi dafa ñëw yonent bi sallallahu alayhi dee ko benn mbir muy jooy moom sayyidatu Fatima waaw comme ni ko sayyidatu Aisha radiyallahu mu ci sahih bi muy jooy yeneen waaye sax saam woowaat ko daal di koy am lu mu ko dee muy reetaan fekk soxnaa yeneen waaye sax saam ñépp a ngi ci biir néeg bi nee na sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na ma ne nee ah mais Fatima sa bàyyi yeneen waaye sax saam nii nga jooy non nga nga jooy mu dee yaa nga ree lan la la mu ne man duma wax secret yeneen waaye sax saam duma ko wuññi loo. waaw bi yonent bi alayhi génnee àddina nag Sayyidatu Aisha ba léegi affaire boobu mu ngi def ci boppam quoi lan la yonent bi alayhi salaam war a wax doomam ji ba mu doon reetaan muy muy muy jooy mu woowaat ko ñëwaat déeyaat ma nekk ci yow wax ma la la sa baay waxoon lan la mu ne ko waaw léegi comme que ren lay saa saam nekkatu fi mooy ba man naa la ko wax ndax loolu weesu na mooy bi ma njëkkee dee ma jooy daf maa xamal ne moom àppam ah këri Seydina Jibril alayhi salaam da doon ñëw di jàngante moom alxuraan ah benn yoon la doon def loolu ci at mi ci ci ci ci koor waaye bii di ñaar yoon loolu gisul lu dul appam bu jege te hadis ma sayyid Abu Hurayra radiyallahu anhu ah, tamit nettali na mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal ci gàttal damaa tàgge boppam xamal ma ne day génn àddina looloo ma jooyloo bi ma yee toog mu wóor am ma ma ñëw mu déeyaat ma mu xamal ma ne waa këram jabootam man maa koy jëkk a fekki mooy mu génn àddina man maay jëkk génn àddina ak muy nee lool reetaan kontaan loolu <laughs> xam nga ñii da nga naan ñii yéen ñii ñii yéen façon nit ah! lañ <laughs> nga ne ma la ma ne la kañ seet kañ kañ kañ te vérifier leen ni <laughs> yow dinañ la ne yow nit kuy gaañu léegi te mu leer la ne kii li lay wax moo am koo sopp loo di génn àddina bu xamal ne la day génn àddina ci feebaram bi bu metti la triste teg la ci li ñu naan mu ne la yow <laughs> yow yow moo faatoo yow yaa ciy teg way <laughs> waaye nga xam ne <laughs> ku ñuy tàgge naan ko léegi yow yaa ciy tegu ngay ree kuy kuy def loo loo ñii dañoo pare waaw te xam na ne moom ñii ragaluñ fañ jëm waaw kon ñi nga am bu ñu tuddee dee ñu ñu ñu rafle fu nekk di tiit di sii <laughs> bon ñu xam nga ne bokkuñoo bokkuñ ci tiraasul bashariya gi ñu xam de façon yii nii nooy de ñii kii mooy hibbu rasulillah waaw soppeek yonent bi alayhi salaam ki mu gën a sopp ci booba nii ay bopp kooku ma ne baal ma loolu kii mooy rexam la nee na Fatimatu bid'atun minni nee na Sayyidatu Fatima dog yonent bi saam ci man la bokk waaw waaw <laughs> taxit loolu yéem <laughs> moom yéemuwul ci ku mel ni moom Sayyidatu Fatima bint Rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam kon nag Sayyidatu euh, Sayyidina Anas mu kon bi ko nent bi alei saatu eh, dootul dalati ci sa kaw bàyyi tab tab ah ay mettit yu koy yuy tegu ci moom ginnaaw tey mu ne fala ma maata bi nga xam ne ci la yonent bi alei saatu salaam dem rafiqul ala génn àddina qaalat sayyidatu Fatimatu radiyallahu ta'ala anha mu ne yaa abataa ay waay woonaa sama baay buuy waay mi nga xam ne ajaaba rabban daa wuyu na boroomam bi nga xam ne moo ko woo boroom ba nga xam ne moo ko woo muy allah boroom bi la wuyu gi de ah allahu akbar yaa abataahu ajaaba rabban daa yaa abataahu mu ne waay waay woowaat naa sama baay buuy jannatul firdawsi ma'waa ajjanay firdawsi mooy daluwaayam ajjana ya gën a dugg doomu mooy dayuwaayam don firdaws <laughs> waaw don firdaws ah ñoom nag yonent firdaws gi ñuy ne ak suñu firdaws bokkul ajjana gi nga ñuy ne ah ak gi bokkul même bu dee xam ne mu bi ne nit ki ak ki liñ gisoon keroog kaw kaw mu ne ko kat nga ànd te nga sopp yeneen bokk àddin ajjana eh, yeneen bokk yi nekk yow mal xiyam dëgg waaye nañuy dund ajjana ya buñ fa newee ku nekk ak daraja nga am ci yàlla bu bokk ak keneen yeneen sallallahu alayhi wasallam nag moo fa am al-maqamul mahmud en plus waaw loolu buuñaa la bu ko borom bi defal nga xam ne moom kese la ko defal waaye ku ci bëgg am da ngay feex di feex boo déggee noddukat bi nga bañ a nekk di waxtaan ak profité parce que dañ doon liy sànk ba léegi conférence amoon wala waxtaan léegi waa ji jóg di noddu ngeen di profito bi ah di waxtaan yow yaa ngi xañ sa bopp maqaamul mahmud doo jële ndax ah suñ moom kat yonent bi sallallahu alayhi moo ñu xamal ne suñu boroom dafa sàkk malaaka boo xam ne ah moom nit ki buy ñaanal bokk jullitam foo xam ne newu fa daan ko amin wala ca mislu ku mel ni yow yonent ma ay saab saab nag mi nga xam ne mooy suñu bàyyi ci lépp suñu mooy suñu buntu yiw moom la borom bi jaarale suñu gindeeku ci suñu boo koy ñaanal rawatina wa misluhu mas'ul imagine nga malaaka bi naan la yàlla na nga am lu mel noonu te sikk newul na li am loolu ndax yonent ma saab saab ma ko wax mu mel ni maqaamul mahmud doo jële boo ci bëggee am def noonu waaw <laughs> mu yóbbaale la waaw le Seydina Omar Anas waxoon wa inni uhibbu rasulallah wa Aba Bakr wa Umar radiyallahu anhuma wa inni arju an akuna ma'ahum yawm al-qiyamah wa in lam a'mal bi a'malihim te gisoon nañu ko <laughs> waaw tuddoon nañ ko nawul ci bi nekk bokkul xadis bi ñu gisoon mais dañ ko tuddaale woon mooy xadisu kaw kaw bi al-mar'u ma'a man ahabba kon nag mu ngi noonu mu ne kon sayyidatu Fatima radiyallahu anha mu ne yaa abata wa jannatul firdawsi mawa mu ne yaa abata woo naa waaye de ma wee hein mooy dëkk waaye mooy dal waaye yaa abata mu yaa ah waay woo naa sama baay booy waay ilaa jibril nan ah jibril de lañ koy tàgge waaw Allahu akbar Jibril lañ koy tàgge Allahu akbar ilaa Jibril nanaa ah. kon nag mu mu ne Sayyida Anas ne lii la Sayyidatu Fatima radiyallahu anha wax léegi nag bi nga xamante ne nii ci la wax lii ba pare mu ne fa lamma dufin bi nga xam ne nag ci lañ denc yonent bi alayhi salaatu wa bi mu gaañoo la wax wax yi ñu bi nga xam ne nag ci lañ ko denc ba suul ko qaalat Faatimatu Sayyida Anas nee na Sayyidatu Faatima ne ataabat anfusukum am na ci beneen riwaay boo xam ne eh, Sayyida Anas dane eh, eh, <laughs> fa lamma dufina qaalat Faatimatu yaa Anasu <laughs> waaw <laughs> mais mais yow Anas waaw <laughs> waaw moom gis ne kon moom sëy na Anas la doon <laughs> ah? <laughs> mu ne kon mu ne ataabat mu ne ndax dafa teey am fu sukum seen bakkan yi teey na am tax sugu sotti ala rasulillah ci kaw ndawul ya ni sallallahu alayhi wasallam turabu suuf ci yéemu quoi yéen nan ngeen nan ngeen mane dangeen gas ka am mu dugal ci yonent wala sa saam jël di ko sotti xamal loolu loolu yéen seen bakkan yi <laughs> ah, <laughs> <laughs> ah. nag mu ngi noonu ndeysaan allahu akbar waaw oh. mu ngi noonu kon lii la sayyidatu eh, Fatimatu radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu radiyallahu anha wa ardaaha wa mu ne rawaahu al-Bukhari al imaam al-Bukhari moo ko solo waaye naka noonu al imaamu Sirjam al imaamu Ahmad al imaamu ad-Daarimi ak al imaam an-Nasaa'i ak al imaam Ibn Maaja daal dinañ koy solo lii nag nga ne ma mais lii ban lien la am ban lëkkaale la am ak buntu bi ñu ne. ñu ne lëkkaale bi mu nekk ci buntu muñ moo yonent mi alayhi salaatu salaam gis nga tartar yi ko doon dal ni tare waaye teewul mu ngi ko doon muñ waaw mu ngi ko doon muñ ak li muy tar muy mettitu ni waaw wextanu sukuraat li muy tar tar mu ngi koy supporter ba di dalal di dalal di dëfal doomam jii nga xam ne bi mu gisee lii de ah, mbir mi metti na kii na ko lool jaaxal na ko lool waaw mu dal di koy mu koy dalal waaw di ko dalal ci li nga xam ne moo ko dal lii mu gis baayam di ko jànkante di ko jànkonteel mu ne ko laa karba ala abiki ba'da al yawm amatul benn metti buy dal sa baay ginnaaw yow mooy muñ boo gisee koo xam ne ay tartar ci lay jànkonteel yow mi muy daw sax ci sa yaram nga gis keneen ku mu tuuse ndax lim la sopp fexeel di ko dalal waaw comme ni yonent waaye saa saa doon dalale doomam ji ginnaaw yow di nga muñee mbir mi ne mu moom mu ñëw jaaxle nga indiwaat ko xamal ko ne lii daal dogalu yàlla la boo xamante ne nii da koo teg waaye amaana insha allah waaw amaana moom Euh, borom bi lu mu bëgg jeexal dina ko jeexal waaw mooy teg lu ko neex lu nekk da koo nattoo yu mel noonu kon mooy di supporter mettit xatta mettitu faatu ni mu tar ba nga xam ne jamono la joo xam ne am na ñoo xam dañuy liñ naan seen bopp dootul àndate ñoom dañuy tàqale ko seen sago waaye yonent waaye saa saa muñ loolu lépp tar tar yi ba man di dalal doomam ji euh, alayhim assalaatu wassalaam